wa ataa rasuulallah sallallahu alayhi wa sallam alxabaru min as-samaa bi anna allaha qad sallata ala kisra ibnihi shayrawayh fa qatala fi shahri kada wa kada fi laylati kada wa kada min al-layl sullita alayhi ibnuhu shayrawayh fa qatala bi gaa yi demee yonent mi aleyhi salaatu salaam xabaar dikkal ko mooy soit mu nekk loo xam ne suñu boroom moo ko ilha moo ko kii euh, moo ko wax muy loo xam ne sans intermédiaire walla mooy bi waasitatil malak wala à travers ab malaaka xabaar dikkal ko que ne euh, Kisra mi lay tëkku nii sax naan nañ la woo buur yàlla daal dinay sëmbërtal ci kawam doomam di Shayraway doom ji moo ko assassiné bés tel weer tel guddi tel ci la ko doom ji asasine moom mi nga xam ne ñaanu yonent mi alayhi salaam dal ci kawam comme ni ñu ko gisoon ci riwaaye imaam ibn ibn Ismaayil di Muhammad ibn Ismaayil di al yi radiyallahu taala anhum moo dinaa imaam az-Zuhri ne fa xasibtu anna ibna al-Musayyib qaal fa da'a alayhim rasulullah sallallahu alayhi wa sallam an yumazzaqu kulla mumazzaq kene Seydina Abdullah ibn euh, no imaam az-Zuhri mu ne sëriñam di imaam ibn al-Musayyib dane jàpp naa ne dane yonent mi aleyhi salaatu après dafa ñaan dalee na ñaan seen kaw ne allahumma bu ne dane dane fa daa mu ñaan leen yàlla an yumazzaqu ñu xot buur yàlla xotti leen kulla mumazzaqin képp xot voilà gisoon nañ ci riwaaya bi nekk yonent bi aleyhi salaatu ba nga xamante ne nii ci la Kisra daldi xotti mbir mi bi nga xam ne ci la xotti affaire bi dane woon lan allahumma mazziq mulka buur yàlla yàlla na nga xotti li nga xam ne mooy nguuram <laughs> ci saase yàgg bam ñëwee bam ñëwee yónnee ci baadaam quelques quelques jours lañ ci teg ndax gaayuwul noonu du du du affaire SMS comme léegi mooy day mer yónnee koo xam ne day jóge Faris yor géléemam ñëw ba Yaman loolu lépp day yàgg jóge Yaman daal di dem Medina ainsi de suite yonent mi aleyhi salaatu salaam nag xabaar jëkkal ko ci asamaan ci boroomam ne Kisra mi lay tëkku doom ja buur yàlla sëmbërtal na ko ci kawam ba faat na ko ci weer sàngam fii laylati kaza wa kaza ci guddi sàngam minal layli di lañ ko faat boo bëggee précision bu leer la ko xabaar bi dikkale ku ko rey doomam doomam moo ko assassiné di Shayrawayh doom moo assassiné baay ji mujj nekk Kisra qatala abaa wa asbaxa Kisra ba'da an qatala abaahu Kisra ginnaaw bi mu reyee baayam Kisra moom mu mujj nekk Kisra loolu la gaa naan le roi est mort vive le roi voilà <laughs> qutila al malik wala mata al malik hayya al malik <laughs> vive malik léegi léegi nag ba ñëwee fa daa ca saase fa daahuma yonent ma saar saab woolu leen ba ko xabaar bi dikk leen mu woo mu mu ne dem leen ngeen woowal ma gaa yi fi jaaroon ñu fi yi fi ñëwoon ñu woo leen ñu ñëw yonent ma ne saar-saam nettal leen mbir mi ne leen Kisra mi leen mi yónni fii maliku yaman moom mi mu mi leen yónni fii ke ko fi yónni muy Kisra moom doom ji rey na ko voilà coup d'état waaw dañ ko rey doom jee ko rey guddi sàngam weer sàngam gaa yi gaa yi halluciné gëmuñu may dañ ne kii hal tadri ma taqul fa qaala ñu ne yonent ma lay saab yow est-ce que xam nga li ngay wax yow maa foog ne dangay halluciné yow est-ce que xam nga li ngay wax hal tadri ndax xam nga maa taqul li ngay wax ñu ne ko inna qad naa alayka ma huwa saru min hadha fa nu fa naktubu anka bi hadha wa nukhbiru al malik badha ñu ne yonent bi alayhi salaatu yow est ce que xam nga li ngay wax yow ñu ngi la bëgg teg ay daan ci loo xam ne moo gën néew lii nga wax woo yow waxuma la nga naan ko ay tuubal boo kiiwee boo tuubee mucc Ah, nga ñëw naan dañ ko rey yow nga ñëw looloo gën a garaw danga léegi yow est-ce que d'accord nga lii nga wax ñu bind ko suñu buur bi mu gaaw wax ko ko baata ñu yëgal ko li nga wax yenente mi alei salatu salaam ne leen naam axbiraahu wa quulaa lahu inna diini wa sultaani sa yablughu ma balagha mulku kisra wa yantahi ila muntaha al-xuff wal-xaafir yenent bi alei saatu salaam ne ne hm, dem leen am ngeen carte blanche maa leen jox carte blanche maa leen jox ndigal gëmu ngeen ma de wax leen ko seen baagaam seen buuru yaman bi mi kisra yónni ci moom dem ngeen wax ko ne ko man maa leen ne Kisra ma ko yó ba leen yónni yéen dee na doomam assassiné na ko mujj toog palaasam nekk Kisra voilà mu ne leen nag tegal leen ci dara ne leen waquulaa la bu ngeen demee ngeen wax baanaan inna diini gis nga sama diine jii di lislaam man seydinaa muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa yi ak pouvoir bi ma borom bi subhaanahu wa ta'ala jox sama nguur mooy pas nguur ndax yonente ma sa sam wootewuloon nguur mais mooy sama inna diini sama diine wa sultaan yi ak mooy li ma jox muy pouvoir sa yablughu dina daj dina dina yem dina dem ba accéder maa balagha mulku kisra fi nga xam ne fa la mulku kisra yem waxuma la mulku kisra rek nguuru Kisra fi mu yem sama diine jii dina dem ba dépasser foofu te loolu ni nga koy xam ne mooy wa yantahi dina ñëw bopp ci mais waxuma la dara palais Kisra ba dina mujj nekk loo xamante ne sama diine moo fay dox territoire bi Kisra di administrer yépp sama diine ji dina fa àgg sa yablughu ma balagha mulku Kisra dina yem fépp foo xamante ne nii foofu territoire Kisra la wa yantahi ila xuffi wal xaafir ta waxuma la foofu sax dafa tuuti mulku Kisra du dara waaye dina dépasser mulku Kisra fépp foo xam ne tànku fas dëggu tànku fas ak gëléem dina fa tegu mas na faa tegu te dina fa tegu sama diine jii dina àgg foofu Allah Allah Allahu akbar mais lay wax li jamono joo xamante ne nii hunaka Quraysh a ngi fi Ruum l'empire romain mu ngi fi l'empire perse mu ngi nii Yaman gis nañ ka fa gis nañ léegi Makka kull mooy ñi ko wër ñépp Muqawqis Égypte Askandariya ñoom ñépp ñépp kenn dugg ci ci lislaam te ay noon lañ yoo xamante ne ni ñu bari kàttan lañ yenn ñi sax ñooy puissance u monde bi jamono jooju muy l'empire perse et l'empire romain malgré tout ça yonent ma lay saat saab wax leen lii ànd ceeg dal goo xamante ne nii yaqin goo xamante ni nii laa yaqina baada amul certitude bu ko ëpp ndax moom <laughs> huwa alladhi la yantiqu anil hawa moo tax diggéey yonent bi alayhi salaatu salaam boo gëmul lu bari doo ko jàpp lu bari man nga fa nekk dute comme nañu euh, ah, Seydina Adi ibn Hatim radiyallahu anhu lam waxoon yonent bi alayhi salaatu salaam bam naan mu ne damaa nekk ak yonent bi alayhi salaam te dinañ gën gis histoire bi bu ñuy gis tarjama moom bu ñu jamono ji muy tuubsee Adi ibn Hatim Hatim at-Ta'i bàyyam ku tabe la woon koo xam ne dafa mu moom la ñuy joxe ci arab yi misaal ci nit ku tabe dañ naan waa ji dafa tabe ka comme Hatim dafa tabe nangoo joxe comme comme ndax moom dañ doon wax ne bàyyi ji ku mu masa àndal voyage li nga war a yor yépp moo koy mooy sa provision lépp moo koy gàddu te fas wa nga yéeg wala gëléem ga nga yéeg moo koy jënd te bu la ko joxee jo pas jënd nga ñu dem ba àgg mu ne la léegi dox ma sama gëléem dala koy bàyyeeg yow ndax tabegum tabe woon moom xaatim di bàyyi Seydina Adi na Xaatim mu ne dama toog ak yonent bi aleyhi salaatu wassalaam am ay ñëw gaa yu ñëw di di jàmbat ñi nga xamante ne ñooy des yoo xam ne assoiffés de sang lañ en plus voilà du muy muy waa toy di moom fi mu bokk Ali ibn Hatim at-Ta'i nee na yonent bi aleyhi salaam di dalal seen xel te di leen xamal ne mbir moom du yàgg que ne waxuma la foofu rek mais jigéen dina jóge Yaman ñëw ba wër kaaba gi ak la mu yor te du tiit dara te du tiit dara nee na man Adi ibn Hatim bi ma toogee dégg yonent ma lay saar di wax ak gaa yi man ci samam xel laay wax de maa ngi naan wax mooy dafa def analyse situation actuelle ak way mi mbir yi nan la mën wëlbatekoo wëlbateku mais gaa yi nga xam ne insécurité saarul bilaada wal bultaan wal qura ñi nga xam ne ñoo taal mais vraiment ñoo ñoo ñoo jafal dëkk yi ville yi tellement seen agression yu sanglante yi ak seen càcc gu mag gi mais mu mu mu analyser xool situation boobu ak li yonent ma ne saab saab ne loolu <laughs> jigéen di dina jóge yaman ba ñëw ba ci kaaba gi tawaaf si def filim fiy def te du ragal dara du ragal illallah du ragal laa taxsha illallah du ragal kul borom bi subhaanahu wa taala wa ala ganame wala li nga xam ne mooy till boo xam ne day ragal gàtt ya muy indi ci kamba gi till yi lekk ko mais du ay nit kuy agressé wala insécurité buy jóge ci nit lay ragal kon nag waa toy yu ñooñu di doxaar toy les grands agresseurs yooyu léegi ñu jóge fi léegi sama borom jële leen adi ibn ta'i adi ibn hatim at-ta'i radiyallahu anhu nee na maa ngi naan waaye yonente mi alayhi salaatu salaam maa ngi naan mais ay na doxaar toy mais mais jamono jooj moom agresseur toy sama dëkk bi moom nga xam ne siiwe agression ak loolu lañ siiwe mais ñoon jamono yu fu ñuy ne xam nga am na ñoo xam ne li moo tax loolu mooy diggee lislaam xoola yonent bi alei satu li mu wax gaa yi rek sa yablughu mulki wa sultaani ma balagha mulku kisra xawma la loolu rek que dina yem fu nguuru kisra yem waaye dina dépasser foofu dina dépasser foofu dina àgg foo xamante ni wa yantahi ila muntahal xuffi wal xuffi xaafir fu dëggu tànku nit xuf yi tànku nit di sol mooy xuf di sol dàll muy genre kawas yooyu mooy li nga bëgg a wax mooy fu tànk di tegu ci kaw suuf fasit fas takk mooy xaafir tànku fas di fa tegu ak tànku nit sama diine jii dina fa àgg allahu akbar ci jamono joo xam ne noonu la meloon de moo tax li ñu suñu boroom di dig l'islam bi ñu ko dig nit ñi foog ne lool manu la ne waaye yow xoolal naan euh, euh, xadiis bi yonente mi alei saatu salaam naan bés dina bu bu mooy euh, conflit israélien bi israélien bi fra palestinien yi mu ne bés dina ñëw ba yahuudi bi buñ leen di jële foofu complètement dina ñëw bay làqatu ci ginnaawu garab wala aw xeer la wax wala garab xeer bi walla garab gi di woo jullit yi naan yow jullit yaa muslim hada kaafir naan ko di ko dénoncer yow garab gay wax ak nit ki naan ko benn yéefare ngi ñëwal li ci dem voilà mooy loolu boo toogee ak sa esprit di jéem a naan non loolu waaye gars yi yor ay bomb sa waaye ñi ngay yor ay ay paaka di xeex ak yu mel noonu ñi yor ay arme nucléaire yow loolu nga nekk jàpp nga ne loolu loolu doo xalaat nan lay soppale ko mais mais Israël yor bombe nucléaire États-Unis première puissance di ko jàppale européens yi di ko jàppale ñii ñëpp di ko jàppale ñëpp mais nan lay jullit ñi mane lii loolu dangaa kooku mooy kooku innama amruhu ida araada shay'an an yaquula lahu kun fayakun moo duggagul ci xol bi loolu la fasagut gëmagu ko innama dëgg-dëgg li am ba des mooy amruhu mbiru borom bi subhaanahu wa taala araada shay'an bu soppee benn mbir namm ko lenn rek la an yaquula lahu day naan kun nekkal fayakun mu nekk ci saasi nekkal mu nekk ci saase waaw huwa al qaadir huwa al muqtadir lakin huwa allahu alladi an'amahu an'amahu huwa allahu alladi an'amahu fàtte naa ko zu zu hikmatin baligha wa qudratin muqtadira an'amahu mun'amira dhu dhaaka huwa allahu alladhi an'amahu mun'amira dhu hikmatin baaligha wa qudratin muqtadira mooy boroom kat kattan gi nga xam ne te dara du am fa'aalun lima yurid kon nag bu ne yonent mi alayhi salaatu salaam nii lay deme yow boo dee jullit xamal ne noonu lay deme noonu lay deme wallaay bu ko suuf ñépp nekkoon kufaar yow rekk nga nekk jullit yonent ma saab saab ne la yow yaa leen di noot xamal ne yaa leen di noot te lool la la suñu boroom wax kataballaahu buur yàlla moo dogal ne la aghlibanna dinaa féete kaw dinaa noot ana man wa rusuli ak sama ndaw yi kon nag lu mbir mi ñàng nga jullit ñi moom ci kaw suuf ñiy mel ni ay suuf yu ñuy dëggaate nga xam ne gaa yi mayuñ leen sax fu ñu naka la fu ñuy amee ngànnaay bu baax ñooñu naka lañ mën a retourner situation bi ba dominer gaa yi gëm koo gëmoo ko loolu lay demee ndax laqad axbara bihi saadiq alladi laa yantiqu an il hawa in huwa illa waxyu yuuxaa sallallahu alayhi wa sallam ndax ki nga xam ne mooy ki at as-saadiqul masduuq ki nga xam ne mooy ki dëggu te mooy ki ñuy dëggal moo ko wax te noonu lay demee ni mu ko waxee lay demee kon mu wax loolu gaa yi ne leen dem leen ne ko non bu leen yem rek ci nettali ko ne ko man maa ne Kisra mii le mi ko yónnee ngir mu yónnee ma ay nit fii doomam rey na ko weeru sàngam bés sàngam guddi sàngam nu bu leen yem ci lool waaye yëgal ko ne man sama diine ji dina àgg fu nguuru Kisra àgg te dina agg fépp foo xam ne tànku nit ak tànku fas dina fa tegu waaw akbar mu ne leen nag waquula Allah yonent ma ne saar saam tegal leen ci ñoom ñaar ne leen waquulaa lahu te wax wax Bazam mu nekk yaman ci seen bu buur bi bi fi toogal Kisra nee ko in aslamta a'taytuka ma tahta yadayk wa mallaktula wa mallaktuka mu ne ko ni ngeen ko yëgal na ko bu tuubee dugg ci lislaam man alayhi salaatu wassalaam dinaa ko jox lépp li nga xam ne li nekk ci autorité am yaman ak fépp dinaa ko bàyyeeg moom bu tuubee dinaa ko saxal ci li mu ne nekk buuru yaman te dinaa def mu moom waaw moo xam ne moom mooy nekk kilifaay ay ñoñam waaw wa malaktuka ala qawmika nga nekk ki nga xam ne yaay nekk seen kilifaay ñooñu waa yaman bu dee tuub nga mu ne summa a'ta xurxuratan mintaqatan fiha dahabun wa fidda kaana ahdaaha baadul ba'dul muluk léegi loolu la leen wax gaa yi seen mission jeex na mais ñuy dem mu war leen mu jox leen cadeau ndax lool tamit mooy gis nga la diplomatie <laughs> anak gars yi léegi lañuy jàpp ne diplomatie loolu moo tax ma la naan gis nga boo xamee dund yonent bi alayhi salaatu wassalaam nii mais dara dara mënula fëq sa bët amul dara lu mën a fëq sa bët dara du yow nga yéemu dara mënulaa yéem tous mooy ne du ci lool nag ça c'est valable ci deux côtés yi du affaire àddina yi ak ni muy demee moo lay yéem mais tamit côté ñi nga xam ne ci côté diine yi même ci diine yi mooy doo gis nit lu mu baax baax baax baax baax mënulaa yéem mooy lu mu baax baax baax baax ak lu mu am ay am am ay may mënulaa yéem ndax yow yow ki nga am moo tax ki ngay gis a tax te yonent bi aleyhi salaam mënoo ko tëkkale dara fala taqiisu bna abdillahi bilfudala inna alkawaakiba yuxfiiha sinimaaru li sëñ bi wax ci raaya radiyallahu taala an fala taqiisu bna abdillahi bilfudala bu ngeen di ñëw di dekk ay di di di di di di xool kan moo gën a kii moo gën mu ne loolu bu leen ci boole bu leen ci natt yonent ma lay saab saab bu leen teg ñu baax ñi di seen ñu baax ñi bu leen ko boole foofu xam nga dafa am yoo xam ne xam nga nekk fi naan wàllu saxaaba nga naan wàllu yu sàngam loolu moom bokk na ci yi nga xamante ne mooy sincèrement loolu day ridiculiser sax ki koy wax ndax saxaaba dépassé na foofu loolu dépasse xam nga wàllu yu moom ci bu dee ci lu général inna waliyallah voilà loolu moom ñépp la mais bu dee connotation bi mu am loolu wa di ko tuddee saxaaba loolu daa mel ni yow da ko koo rabaisser goo xamante ni vraiment yow tegoo ko ak xam du te bu waroon a yàlla ñuy dóori daan ci leneen loo xamante ne nii ci leneen yow ku wax loolu war nañ koo mën a dóori daan <laughs> ndax mu ni naan Abu Hurayra waliyu abu non dépassé na foofu loolu di ko woowe loolu mooy yow aw xas sax la gën a doon aw xas la gën a doon waaye naan ay nitu yàlla Seydina Muhammad loolu ta loolu moom noonu loolu moom moom ci suuwu adab la bokk loolu ci suuwu adab dafa dépassé foofu góor yàlla non dépassé na foofu du loolu loolu da ko dépassé bu way loolu mas du sax station bu mas a jaar de mo loolu loolu xamul loolu weesu na foofu kon kooku bu ngeen di lëkkale ay nit naan kii baax na kii baax na bu leen ko boole ci ci ci ci ci kala ci ci ci ci liste bi moom dafa moom moom dafa paase xelu ñi ne ci bi mais mais mais mais mais mais mais loolu lu xamoo sax noo koy expliquer ak yan moo ndax moo yi nga xam ne ñoo exister ci kaw suuf ci langue yépp dañoo lottu ngir décrire moom li mu doon moom aleyhi salaatu wassalaam moo tax boo amee kooku nag teg ko bët ku ñu la man di wax lu mu extraordinaire ci ñeneen ñi ko tegul bët yow moom manu extraordinaire ci yow moo tax gaa yi ñuy ñëw wax fi di ay ay ay ay turu yàlla sàngam kii sàngam sikkar sàngam yow moom nga teg bët loolu lu mu yéeme yéeme gaa boo ko defee lii nga ci am ay lii yow nga teg sa bët ci lan sunnaam moom alay salaatu wassalaam ak sabaaxi wal masa yim doon def yi nga xamante ne mooy sikkar yim doon def guddeeg bëccëg ak ngoon yim doon def yow loolu ngay teg sa bët amul dara loo xam ne mën na laa fëq ndax danga naan de toute façon lenn moom xam naa ko te lool julli danga koy xam mu leer yonent bi aleyhi salaatu wassalaam lu nit baax baax baax nit sikkarul lu gën lim doon sikkar buur yàlla te lool boroom xam-xam yépp a ci d'accord da koo tànnal li gën wax yi gën jëf yi gën ci jamono ju ne li mu nga xam ne loolu la doon wax bi di ko sekkar suba ngoon te sax ci na lool nit manoo jàpp tële feneen jële feneen lu gën lool ak ku la ko man di jox moo tax boo amee kooku di xool foofu lu ñu tudd ci sikkar mu gëneel yi ci ne yow loolu en fait dul bouleverser sax ñi xamul nag dañ naan waa yi waa ji waa ji waa ji ba moo ñàkk chance waa ji mooy koo xamante ne xañ nañ ko moom de mahrum la xoolal yii mu mel ni ku leen doyadal alors que du doyadal leen dafa fekk ne yow dangay toll foo xam ne doo ko man en fait te da ngay ruus di jël leneen loo xamante ne bokkul ak li nga xam ne moo sax ci moom loolu na ko xamul nag danaan waa ji boo kii day rëy rëylu wala kii dafa nekk ku malchance la chance alors que malchanceux wu li jóge ci moom alayhi salaatu wasallam bokkul ak li jóge ci keneen moo tax bokkul du tout ak non amul luñ ko natte moom amul fu ñu ko ndax kooku dafa dépasser balance balance yi allahu akbar allahu akbar allahu akbar moo tax boo amee kooku nag kon ci ñaari domaine yépp la niñ ci domaine ñu naan profane te profane amul ci diine diine lislaam xamul lu ñu naan science profane amul ndax science yi yépp dañoo tukkee ci aleyhi salaatu wassalaam voilà ki nekk scientifique nekk ci laboratoire bi bu mu fa nekk di di ñee bu amee kenn ku muy di ñee naan waay waay waay waay bu a am xam-xamu diine nii di ko jàngale dëgg na loolu moom bokk na mooy xam-xam bi gën xam-xam bi gën mooy xam-xamu diine rawatina xam-xamu xadiis wa ashraful ulumi ilmul athari comme li imaam as-Suyuti wax rahmatullah xam-xam bi gina a tedd mooy xam-xamu xadiis loolu moom dëgg la moo gën foog ne yow fa yàlla teg loolu la def loolu nga man lii nii man yow foofu man nga faa am hunaaka jannatuk foofu la sa àjjana nekk hunaaka naa foofu la say naafila nekk foofu man nga faa deme ci liggéey boobu moo xam ab dispensaire booy liggéey la moo xam ab frontière booy garder la moo xam foos booy manq la loolu nga mënal li nga xam ne mooy xeet wi te loolooy sa métier nga def ko ngir yàlla doo ji triande kenn sa mairie bi nga nekk di defari extrait nga jàpp ne man lii dama koy def ngir yàlla lii laa man lii mooy sama métier moom laay def man sama hôpital bee falaa nekk médecin di faje man sama informatique bii ci laay liggéey loolu noonu bu ko xeeb di ñee keneen foofu la la buur yàlla teg hunaka jannatuk foofu la sa aljana ne hunaka firdawsukal aala firdawsi ga gën a kawe yow sa bos foofu la ne ne fa foofu la la yàlla teg bu ko dém bul démissionner bul démissionner moo tax yooyu noonu amul ay science profane ci diine dëgg-dëgg amul ndax xam-xam yépp da jëme ci borom bi mais bi ci gën tedd mooy xam-xamu diine les sciences religieuses ndax loolu mooy li lay xam loo li tax buur yàlla bind la wa maa xalaqtul jinna wal ins illa liya'budun ndax buur yàlla bindul nit ñaa ak jinne la dul ngir ñu jaamu kon nag li lay xamal nakal objectifu nekk fi du nekk euh, ingénieur ah loolu du objectif bi mais nag loolu dafa am solo ndax manu la ñàkk manu la ñàkk nit ñi seenu dund ngir mu nekk il faut yooyu am yow nag bu la yàlla defee kenn ci ñoon docteur ingénieur wala ñeneen wala mécanicien wala nga nekk koo xamante ne ci formation professionnelle bi nga jaar loolu lépp jàppal tabul xeeb tabul ñee kenn jàpp ko def ko ngir yàlla foofu la sa aljanna nekk foofu la sa firdawsal a'la nekk boo ko defee ngir yàlla jàppe ko jaamu yàlla boo sonnee liggéey ba sonn tëdd nekk fa nga nekk di liggéey di nelaw sax dañ lay bindal ay tiyaaba ngay xotti maqaama yoo xam ne nit taxaw na di naafila amul loolu wallahi maa la ko wax wallahi maa la ko wax kon yonent bi aleyhi salaatu wasalaam boo ko amee te nag da ngay féex wallahi da ngay féex laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun hasana yonent bi aleyhi salaatu wasalaam nekk na ci moom ñeel leen yéen ñi gëm yàlla ta ta yaakaar gëm bés pénc yéen am ngeen ci moom royukaay bu baax moom sax mooy royukaay bi keneen du royukaay ndax ku ñuy roy keneen ku ne moom la ñuy roy à travers kooku laa